du tee taxaw bi mu taxawoon ci kanamu boroomam di ko jaamu du ci wàññi dara te yooyu noonu duñu dox digganteem ak jaamu yàlla kooku mooy ki dëggu àddina même bu dee ne moo ëpp alal ci àddina bi même bu dee ne ci palais la yeewoo ci château ci villa boo xam ne moo dàq ci contrée bi kooku mooy ki dudd àddina te loolu Euh, ku ci bëgg lu gine yaatu nga dem ci rimaaxu seydina al cheikh omar al fuuti al ghadawi radiallahu taala anhu wa arda exemple yu bari indi na ko foofu muy cheikh omar rimaax loolu la mooy ne affaire bi du du ay ay ay nañ sànni ba moo tax seydina abdullah ibn omar loo xam na ne yorente bi alei satu waxu ko bàyyi liggéey demal toog jàpp na yooyu man bam naa suba ma dee déedéet kon naa bàyyi dangay liggéey mooy wax gi naan ay kun fi dunya nekkal ci àddina comme si yow doo fi mësa noonu euh, euh, euh, tudd lu mu waxati waay ka annaka tamutu xadan beneen bi ka annaka la doo fi jóge ba faw bon fàtte naan lan la waxati affaire boobu kii asar boobu ñuy nettali loolu ñuy nettal mooy newal ci àddina bi comme si doo fi jóge waaye newal si sa àddina sa mbiru àllaaxira comme si suba ngay génn àddina mooy ñaar yooyu ngay boole waroo nulaar fii tane fee ñaar yépp ngay boole ndax tànk nit boo bëggee sa dox jub ñaari tànk ngay yor te ñooy ñaar yor moo tax riwaaya bi ne wa kaana Abdallah ibn Umar ida asbaxa laa yantadiru almasa wa ida amsa laa yantadiru alsabaax mooy ne loolu li ko mu ne moo tax seydna abdullah ibnu omar bi ko yonent bi alei saatu salaam waxee loolu ha bu masaana bu masaana eh, xëy du du xaar ngoon mooy du jàpp ne moom ngoon dina ko fi fekk waaye bu masaana ngont mooy bu ngoon jotee doonuloon jàpp ne moom këne euh, kii dina ko fi fekk muy bëccëg dina ko fekk ci ngoonam googu du génn dina ci ngoon googu ku mel noonu nan nan ngay mooy yàlla xoola ko yor esprit boobu kooku doo mooy yàlla nan ngay mooy yàlla moom Seydina Abdullah ibn Omar ba léegi moom nag dafa siiwoon benn affaire mooy al athari al athari ni mu doon xeeñcoo di topp sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam zaahiran wa baatinan biir biti moom Abdullah ibn Omar mooy ne da nim doon toppe yonent bi alayhi salaatu salaam comme saxaaba yëpp mais moom da ci amoon benn particularité te nag mooy yi nga xam ne yu naturel la ci nit bu mësee gis yonent bi alayhi salaam def ko ci benn bërëb bu fa rombee dina ko def ak lu mu yàkkamti yàkkamti masalan ah. am na xadiis yu bari yuy nettali que ne naan bu masoon a romb benn bërëb boo xam ne di tukki dafa mës a gis ànd ak yonent mi aleyhi salaatu salaam mu àgg foofu yonent mi aleyhi salaatu salaam àgg foofu daal di fay wàcc tuur ndox lu mu yàkkamti yàkkamti dina wàcc tuur ndox ci bërëb boobu mu gis garab goo xam ne yeneen timaale saab-saab daf fa mas a tëdd sieste moom moom ci boppam moom ci boppam Seydina Abdullah ibn Umar lu mu yàkkamti yàkkamti bu fa jaaree dina fa tëdd sieste ne lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam man Abdullah ibn Umar dama koo mës a gis mu tëdd ci garab gi moo tax Naafi' ne Naafi' ne ci riwaaye boo xam ne boroom usdul ghaaba di imaam ibn al-Asiir daal dina koy solo Naafi' ne muy jaamam boobu mu libéré woon mu ne kaana mu ne anna ibn Umar kaana yattabi'u aathaara rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi kulli makaan kulle makaanin salla fii hatta inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazala tahta shajaratin fa kaana ibnu umar yata'aahadu tilka shajara fa yasubbu fi asliha al-maa likay laa taybas Allah mu ne pour wan la topp gi mu doon topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci waxuma rek li yàlla yónni ci moom muy yi mu yónni farata yeeg islam beeg sharia bi mais yi muy def en tant nit sax ndax ndax compréhension boobu nag moo baax ndax muhammadun seydinaa muhammad basharun laysa kal bashari mbindeef la de yàlla bind waaye melul ni mbindeef yi ah, ah non fala taqiisu bna abdillahi bil fudala innal kawaakiba yuxfiha sinimaaru moom la sëñ bi ci raaya bu ngeen di ut di di di di natt ñu baax ñi naan kii ku baax la ñii ñu baax lañ di teg ay kii kii moo baax kii moo bu leen ci boole ibna abdillah bu leen ko ci boole bokkul ci ko décompte bi bokku ci bokk ci bokku ci yow boo fi nee di wax ay biddiw jant bi feeñ jant bu feeñee jant njolloor bu feeñee biddiw lan lay mën a leeralati benn niir amul ci asamaan si jant bi tiim asamaan tiim suuf si nan ngay nekk ci mbedd mi naan ana na na na na weer génn waaye na kii bi bokk biddiw yi leeral na soxla woo ko waaye bu bu bu bu weeru Badr bu mat benn niir new ci guddi gi feeñ nan ngay doyeeti biddiw naan mën a ma leeral pour wan moom ndax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom ci lépp lépp da koo tànnaloon li gën moo tax lu mu def rek loolu mooy li gën xamal ne loolu mooy li gën ndax suñu boroom du tànnal ki ko gënal ci lépp lu dul li gën ci lépp moom lool la xamoon mu ne moom c'est Naafi' sëriñu imaam Maalik loon Naafi' bi ak ñoom bon ñoom ñooñu seen seen tabaqaat yooyu ñoom moom lañ la wax sànq ci Ibnu Jurayj mu ne mu ne kaan innam no annam no mu ne am na sama sëriñ bi Abdullah ibn Umar da doon topp asaara rasulillah jeexital yonent bi alayhi salaatu wasallam fu mu mas jaar lu mu mas def mu ne jeexital kulla makaanin salla gis nga fu ma moom fu mu mas a jullee fu mu gis yonent bi alayhi salaatu wasallam mas faa jullee comme ñuy tukki wala mu génn ñu dem fenn ñu taxaw fa julli foo jaar Abdullah ibn Umar dafay dem di fa julli di julli mu ne hatta inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nazala tahta shajara mu ne yonent bi alayhi dafa mas a wàcc benn def escale ci benn suufu benn garab mu ne gis nga garab googu fa kaana ibn Umar sama sëriñ bi gis nga Abdullah ibn Umar da doon xëy nii dem ci garab googu mu gisoon mas a gis yonent bi alayhi salaatu salaam wàcc fa dem fa yor arrosoir am mooy benn pot wala fu muy def ndox récipient di ci sotti di suuqat di di suuqat garab gi di ci sotti ndox li kay laa tay bas ngir garab gi bañ a wow ngir bañ a dee ndax mas ma gis yonent mi alei satu salaam jullee fii waay waay gar non wàcc fii ci suufu garab gi garab muy arrosé garab gi ngir garab gi moom lay continuer rek di di <laughs> yaa subhaanallah looloo tax mu ne moom Naafi rahmatullah alayhi ba léegi mu ne wax ji mu ngi ci boroom xilya di abu nu'aym al asbahani rahmatullah alayhi indi na ko mu ne naafi' ba léegi dane law nadarta ila ibni umar ida taba'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la qulta hadha majnun mu ne gis ni kenn ci yéen kenn ci yéen bu gisoon abdallah ibn omar ñu ngi ko nettali ne ko boo gisoon bu ngeen gisoon sama sëriñ man sama sang abdallah ibn omar di toog topp sunnaa yonent ma yooyu ñu nga xam ne affaire yu naturel yeeg ay fii même yonent ma ne sax doon yoroon yéegoon ci war waayam yaram wadd fenn ci benn bërëb Abdallah ibn Umar day jàpp bërëb boobu bi yonent moom moom moom it dina fexe yor ya fasam la war la yonent ma ne sax doon jëleen moom mu war jëleen ñëw ba foofu waddal fa yar <laughs> subhaanallah xam nga ki moo tax mu ne moo tax mu ne kenn ci yéen bi gis nga bu gisoon Abdallah ibn Umar di topp jeexitalu yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga looy wax lan ngay lan lay wax danaan non non non kii kii kii kii hada majnuna mais mais mais Abd mais Abdallah mi kañ la dof mais il est devenu fou mais regardez li ñuy defar fulla gi yor nga lu ne la mu yorub kii nga naan kii de xanaa mu ñëw di suuxat garab goo xam ne kenn newu fi jëru fasam yéeg ñëw ba benn bërëb waddal fa yar daal di après foraat ko ni ko yeneen ci laale sa sam fora woon ñibbiwaat këram xam nga man sama ka ah gi loolu laay wax non non saa yi waay damal toog yii waa ji waa ji il est devenu fou ndeysaan alors que yaa subhaanallah ñii ñoo xamoon moo tax nag ku la gën a <laughs> yaa subhaanallah da gis nag mu yi ñoom nii lañ mel mooy ne ñoom ay affaire comme niñ naan ay xam nga dañuy jëfu yonent bi alayhi salaam ndax lii lépp dalay jugal ci jëfu yonent bi alayhi salaam àtte jëfam yi da gis yii yoo xam ne dafa ñëw da yooyu ndax yooyu ay ay ay kii la yoo xam ne moom par force dañ ko ciy roy ndax dafa ñëw comme julli comme nim ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ma gisee man may julli yooyu ak woor ak yooyu ñu gis nan la koy defe yooyu ki bépp jullit la nekk farata boo xam ne moom majeur na mu nekk farata ci moom mu roy ko ci yooyu am yoo xam ne sunna la mooy bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko defuli bon du ngeen ci am bàkkaar am jëf yoo xamante ne nii euh, mooy kenn du ko ci roy ndax ay ay ay particularité lam ay particularité wam lañ comme benn jigéen bu ñëw may kenn boppam wamraatun muslima wala lan mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in kaana an nabi yuridu an yankihaha lan la ci alxuraan xaalisatan laka min duunil mu'miniin comme yu mel noonu benn jigéen benn amul kenn ak fu ngeen ko mën a wax ne fa la toll ci darajaa ci maqaama loolu manu ko mooy ne benn jigéen ñëw ak bu mu man ñu ne mooy sëriñ bi amul mooy benn jigéen mënu ñëw ne sëriñ bi may naa la sama bopp mu ne d'accord naa léegi ñu ne ñoom ñu ñoom ñu nekk noonu muy soxnaam déedéet loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek moo tax suñu boroom ne xaalisatan lak loolu exclusivement réservé pour yow min duunil mu'minin képp kuy ngëm yàlla bokk ci képp kuy jullit bokku ci ak takk lopp ñeenti femme loolu it dafa bokk ci yi nga xamante ne nii ci jagle yonent bi alayhi salaatu wassalaam bépp jullit ak ku man di doon manula dépasser ñeenti jigéen ñeenti soxna yu bokkandoo bu takkandoo ñuy dundandoo ñoom ñépp ëpp ñeent mooy juróom jëm kaw loolu man loolu xaalisatan lahu mooy façon jëf yooyu kenn du ko ci roy am yoo xam ne mooy yu naturel yi yu naturel yi comme buy dox tànk yi ni mu ko doon ni mu mel muy dox ni muy tege tànkam ci suuf ak bu dee dafa daanu ni mu daanoo loolu lu mel noonu kenn du ko ci roy mooy ne du loo xam ne dañ naan farata la ki roy ko ci mais ku ko ci roy tamit am ci yéenee roy yonent bi alayhi salaatu salaam loolu kooku faaza wa loolu moom la muhaddisuuna yi nag noonu lañu mel ak da ngay gis waa ahlu suluk tamit ñoom it noonu lañ man radiyallahu anil jamii seydna abdullah ibn umar nag kaana imaamu moo ne woon kaana imaamahum seen imaam ci loolu moo tax naa fenn boo gisoon abdullah ibn umar muy topp yonenti naa lay saar saar la qulta hadha majnun wat naa ding ni kii dafa dofan ah, ah non. kii yóbbu leen ko hôpital psychiatrique bu caaroy gars yi faj ko ah. ou bien Vinatieri ci ci ci ci ci ci ci Lyon loolu la ñuy wax bokk na ci liñ doon roy yonent bi salaatu wassalaam eh, dafa mas a dégg moom Seydina Abdullah ibn Umar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne doon def benn proposition ne law tarak naa hadal baab lin nisa ni bunt bi benn bunt ci bunt jàkka yi jàkkaam ji jumaam ji moom alayhi salaatu wasalaam mu ne bunt bii de benn bunt wax ci benn joxoñ benn bunt wax bunt bi ne bunt bii de bu ñu ko bàyyi woonu jigéen ñi nga xam ne ñoom rekk a fiy jaar di fi dugg si de mooy lu baax lay doon Naafi' nee na xadiis boobu imaam Ibn Sa'd solo na ko te rijaaluhu siqaat góor ña fa nekk ñu wér lañu mu ne depuis jour boobu ba bi yonent bi aleyhi salaatu salaam génne àddina ba Seydina Abdullah ibn Umar ba ni mu génne àddina moom buntu boobu bés boobu dafa masa la fa gëj jaar ba mu déggee yonent bi aleyhi salaatu salaam wax lool te xam nga sànq maa ngi la naan dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu soroo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye nettaliwul li mu xam lépp xam nga loo moom malgré loolu ku ragaloon la di nettali waxu yonent bi aleyhi salaatu ngir bañ wax loo xam ne du lu yonent waxal la mu juum ci baat moo tax Seydina Mujaahid ibn Jabr nee na ànd na ak Seydina Abdullah ibn Omar ñuy jëm Medina ñuy jóge Màkka di dem Medina nee dégguma ko mu nettali ci xam nga moom lu yàgg la jóge Makka ba Medina trajet boobu yëpp te ay fan lay def nee li ñu ànd yëpp benn xadis képp laa dégg mu nettali ko jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu taalibeem yu bari ñoom imaam Ash-Sha'bi moom it nettali na ko xo moom li mu wax sax moo gën a garaaw Abu Amir ash nee na man toog naa ak Seydina Abdullah ibnu Umar sanatan at yoo xam ne may jataayook moom di fekke jataayam nee na dégguma ko mu nettali jële ci yonente bi alei satu salaam lu dul benn xadiis képp xoolal malgré loolu xoolal liñ doon préserver boppam ngir bañ rek wax juum ci waxu yonente bi alei satu salaam wala di waxal yonente bi alei satu salaam loo xam ne du noonu mu nekk ko moom benn xadis képp di jataayam moom benn xadis képp te malgré lool yaa subhaanallah min al muksirin comme niñ ko gisa léegi la ku ragaloon suñu boroom la subhaanahu wa te tamit réyul woon di dem ci ñi nga xam ne ñoo ko gën suufe taabi'in yi di déglu seeni waxtaan ñuy waxtaan ñuy déglu muy ñoom moom muy déglu xam nga fii ñu bari am na ñoo xam ne dañoo rëy ñoo xam ne dañoo rëy rëy nañu di déglu ñoo xam ne ñoo leen gën a suufe ci wàllu xam-xam ñu leen di déglu non ñoom rëy nañu ndax loolu non non ah, looy wax nii kan mooy wax foofu diw oh kooku moom mooy jaral na koo bañ a dem ndax diw la ndax dafa jàpp ne bon kii kii kii kii kii kii man maa ko raw te la moom nag seydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhu moom doonul woon euh, rëy ngir dem di déglu ñooñu moo tax da doon dem ci benn taalibeem di déglu ay waxtaanam muy muy muy waxtaan ci diine ba muy jooy moom Seydina Abdullah ibn Umar di jàng alxuraan nga gis ko muy jooy moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al kooku mooy seydna abdullah ibn omar ci li nga xam ne noonu la doon toppe li nga xam ne mooy jeexital yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu tamit la doon def ci aj gi même bu dee ne yenn yi mooy ne ci kii bi nu mu tudd pierre noire dafa doon nekk di xaar lu yàgg nit ñi di ko puus ba bakkan bi di nàcc di génn deret muy xaar ndax lan gisoon na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon fóon pierre noire loolu nag euh, par exemple ci yu mel nii mooy li gën mooy nga bañ fa buuxante mooy nga bañ fa buuxante euh, waxoon nañu ci zaadul xujjaaj ila baytillahi alxaram foofu waxoon nañ fa naka ngay nuyoole ca ca euh, pierre noire bu dee ne mën nga koo jege man nga koo laal wal dang mën nga koo sori bu dee mën nga tàllal rek sa loxo après nga daal di koy euh, euh, fóon loolu doy na te loolu lu Seydina Abdurrahman ibn Awf doon def radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy jarul xëccoo beeg buuxante bi ak dóorante kurpeñ déedéet moom kon seydna abdullah ibn omar radiallahu anhu noonu la newe woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu génnee àddina mu new ak xalifatu rasulillah seydna abu bakr nekkin gu rafet naka baayamit noonu mu nekk ak moom nekk gu rafet yaa subhaanallah xoola seydna usaama miñ gis jotaay bii weesu seydna abdullah ibn omar dafa gis baayam seydna abdullah ibn muy omar ibn al-Khattab muy liñ la waxoon sànq diiwaan yi boo kiiwee mooy yiñ doon séddale nit ñi ci baytumaal ci trésor public te loolu dañ ko doon séddale selon nit ki ak njiitoom ci l'islam ak li mu def ci lislaam Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu gisoon nañ ne mooy muhaajiruun yu njëkk yeeg ñi fekke Badar ak ñooñu du leen woon yemale ñeneen ñi ba mu des ñoom Seydina al-Hasan ak al-Husayn dafa def ne li seen baay di Seydina Ali di am radiyallahu lool lañuy am bu ñu waxee mu ne ndax ñii ñooy doomu ñii la ilaha illallah ñii al-Hasan ñoom li seen li seen baay di Seydina Ali di am lool la ñuy am ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy doom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola Seyna Usaama Seyna Usaama ibn Zayd xibbu alxibbu ibn alxibb Seyna Umar ibn al dafa jël jox ko lu li mu doon jox doomam moom Seyna Abdullah ibn Umar Seyna Abdullah ibn Umar ne ko waa bàyyi lan moo tax euh, Usaama nga koy jox lu ëpp liñ may jox te Usaama du moom a jiit ci l'islam te li ma def moom ci l'islam moom defu ko Seydina Umar ibn al ne ko ndax boo gisee ma def loolu mooy ne baayam baayu Usaama di Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginoon a sopp ko sa baay yow sa baay mooy kan mooy man mii di wax ak yow di Omar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Zayd ibn Haarisa la ginoon a sopp ko ki yow Abdallah ibn Omar sa baay di Omar man mii di wax ak yow te Usaama la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginoon a sopp ko yow di abdallah di sama doom mbir mi nag ci sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy curseur bi ku mu gën sopp yaa ëppale de toute façon yaa subhaanallah xoolal loolu loo rëbalewul mu xam ni li baayam wax dëgg la subhaanallah noonu la ne woon ak baayam gisoon nañ bi ñu gis tarjama Seydina Omar moom moo demoon bi muy génn àddina moom la waxoon demal nga laajal ma Sayyidatu Aïsha ne ko bërëb bi de bërëb bi ne foofu damaa bëgg bu ma génnee àddina ñu denc ma foofu ci sama côté ñaari àndandoo yi di say di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Abu Bakar Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ah bërëb bii de dama ko bàyyiloon sama bopp waaye nag comme que yow yaa ko bëgg comme que yaa ko bëgg tey Omar moo ko bëgg demal nga ne ko tey de dinaa gëne la Omar dinaa ko préférer man Aïcha ci sama kaw ne ko bàyyil naa ko moom mën nañ ko fi denc bu génnee àddina mu ñëw wax ko ko mu kontaan kontaan ne ko loolu rekk laa doon tiit ci li ma des moom la waxoon na ko teg ma teggil léegi sa tànk sama bopp teg ko ci sama tànk bi mu ko teg ba muy wax naan way lii wa waylu ummi in lam yarhamni um-, rabbi wayli wa wayla ummi in lam yarhamni rabbi woonaa sama toskare man uma woonaa sama toskare yaay bu dee ne sama borom yërëmu walla gërëmu ma yërëmuma te jéggal ma seydna abdullah ibn omar radiallahu anhu ginnaaw bi bàyyam génne àddina jamonoy seydna osmaan seydna osmaan bëgg koo def juge mu bañ mu bañ ku kii lii mooy dëddu àdduna nag dëddu àddina nekkul am na gis gaa yoo xam ne euh, ñoom àddina moo leen dëddu mooy fexe nañu am lépp manuñu koo am léegi nag ñu ne dañoo dudd àddina nekk ci kurus géeg yooyu te loolu lee bés bu ñu amaatoon liñ bëggoon ñu teg fa kurus ga sànni fa yooyu yëpp ki dëddu àddina dëgg mooy ki nga xam ne àddina da koo dëgmal ñëw ci moom ut ko mu wan ko ginnaaw sànni ko fële kooku moo doon seydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma kii da ko euh, Seydina Usmaan da ko proposé ngir mu nekk qaadi mu bañ na ko noonu Seydina Ali ibn Abi Taalib bi mu nee xalifa danee dafa ñëw gis Seydina Abdullah ibn Umar bi ñu ko fale mu nekk ki nga xam ne moom lañ tànn muy amirul mu'minin di Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala wa arda mu ne ko ne ko abdallah fal naa la demal Sham yow anta mahbubun la dannaas ku ñu sopp nga ci nit rawatina Sham gis naa ne yow muy Syrie mooy waxoon naa la nag Syrie du Syrie gii rek mooy Palestine Israël Palestine yooyu yëpp Jordan yooyu yëpp ci lañ mu ne ko ah, yow ah, gis naa ne ku ñu sopp nga ci nit ñi léegi man fal naa la man naa Ali demal nga nekkal ma Sham mu ne ko Abdullah ibn Umar ne ko maa ngi lay ñaan dama lay ñaan yàlla rek dama lay ñaan ci mbokkoo gu ñu bokkoo ak l'islam ñu bokk ak suñu ni ñu bokkee ndax ñoo bokku de rek ñoom ñoo bokk ay ñoo bokk c'est ñoo bokki maam euh, di ñoom ñëpp ay Qurashi lañ dama lay ñaan nga xoolee li ma ànd gu ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi man ak bo mbokkoo gu ñu bokk ar loolu lépp laa lay ñaan yow amirul mu'minin sayyidina ali xoolal ci loolu nga nga teggi ma lii nga ma digal nga bañ ma koo digal ndax man loolu duma ko man sayyidina ali ibn taalib ne ko di nga dem nag bon mu dem gisi ki nga xam ne mooy sëram sayyidatu Hafsa ne woon soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ne ko ah explique ko nu mu demee ne ko a ah, Seydina Ali kat radiyallahu anhu daa bëgg ma nekkal ko Sham te man yii nii mooy ay jiite yi man loolu nee naa ko du lu may man dagaan naa ko nag lu ne mee nee na ko du ko def léegi damaa bëggoon yow nga doxal ma loolu Sayyidatu Hafsa ñëw gis Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma wax ko mais Seydina Ali ibn Abi Talib ne déedéet foog mu dem Seydina Abdullah ibn Umar xam ne kon fii daal leen na fi des léegi mu jóg takk ay balaa yël war waayam daal di dem ñu foog ne Sham la jëm ndeke Makka la dem ngir daw yaa subhaanallah kaay jël fas xol <laughs> yaa subhaanallah yaa subhaanallah <laughs> mu daw mu daw dem màkk ngir bañ a nekk gouverneur <laughs> xoolal léegi suñu xoolal léegi rek xool nañ xool ñun suñu bokk xoolal rey yi àddina bi bu ñu teggi woon yooyu bataille pour le pouvoir la guerre pour le pouvoir nga xam ne amul frère amul yaayoo amul mbokkoo ku leen ko a xañ ñu rey la loolu ñaata bakkan mooy dee par jour ndax loolu ndax nguuru diw gi moom du ko bàyyi kenn te ñii moom lañ fi bëgg a jële mu indi guerre civile ñaata bakkan lañ éliminé ndax rek pouvoir ndax pouvoir hmm. mais Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Seydina Usman proposé na ko qada mu bañ qadi mu bañ Seydina Ali demal nekk gouverneur mu bañ daw kii moo dëddu àddina vient devenir président mu ne maa bañ oui gouverneur c'est ministre am na ñoo xam ne moom moom la ñuy rêver seen li ñuy sonn ci parti yépp dara ngir bu diw faloo utal leen poste bu baax buñ manee daal di sucré wu ci kaw doowu population bi defar seen affaire ñoom au lieu gis nga moo tax dañoo am problème ñun bu la l'islam yarul da am problème au lieu ñu ñu mën a xeex ngir suñu mooy ne li ñu li ñuy xeex di ko def ci parti politique yi ngir bu waay ji gañee ma am dara bu ñu ko defoon feneen ñoom loolu effort boobu waxuma la effort bi cent pour cent bi de mais cinquante pour cent bu ko defoon ci leneen lu dagan leneen liggéey di loolu dina leen mën a yor te ñu doyloo ko mais nag loolu doyloowu leen ndax dañoo bëgg am alal te duñ sonn waaw ka bi nga xam ne ci xilaafa Seydina Ali ibn Abi Taalib ba léegi bi nga xam ne ci la problème am ak waa ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu ba ñu xam ne dañu yónni ne euh, bon ñaar ku nekk délégué kenn ngir ñu waxtaan ngir ut conciliation ñooñu noonu dañu ñëw muy Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak ki nga xam ne mooy Amr ibn al-As radiyallahu anhuma biñ ñëwee ba gis ne affaire bi kiiwu jullit bi am na problème ndax waa Sham mooy ñu waaj Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñoom am nañ problème ak Seydina Ali ibn Abi Talib mi jiite mi nga xam ne amirul mu'minin léegi bokk nañ ci liñ doon négocier ñu laaj Seydina Abdullah ibn Umar ne ko yow wax nañ ko ko jamono joj ndax Seydina Ali ibn Abi am na ñooñu ay nguur taxulee na jóg pare woon na ngir bàyyi affaire bi bàyyi jullit ñu xool ku leen neex ñu daal di koy fal ñooñ ñooñu yonent bi alayhi salaatu salaam yar ñu ñëw ne Seydina Abdullah ibn Umar anta sayyidun naas ne ko yow yaay sangu nit ñi euh, ne ko nañu la léegi yow nañ nangul te lool du ñoom rek ko wax ne am na ñeneen ñu bari ñu waxu ñëwal nangul ñu jaayantee yow nga jiite nga nekk xalifa jullit ñi mu ne leen waa léegi est-ce que mu ne leen man est-ce que am na ñépp d'accord mooy réewu jullit ñi fépp Sham Irak Médina Makka Misra fépp Basra Kufa ñépp d'accord ci loolu gaa yi ne déedéet mu ne leen gis bu ñépp d'accordoon ne man maay nekk xalifa mu am ñetti nit ñetti nit laa wax ne ñetti nit ci jullit ñi ñoo xam ne d'accorduñ man Abdallah ibn Omar ma bàyyi yaa subhaanallah yaa sub mu ne ñetti nit ci jullit ñi buñ nee non même bu dee ne ñooñu noonu noonu ñooñu gën a doyadi ci jullit ñi bu ñu nee déedéet d'accord ma bàyyi loolu pour wax leen ne loolu xam nga lu xam nga loolu mooy loolu mooy mandale mooy ku ñu fal dina am ñoo xam ne duñu d'accord loolu li leen bëgg a wax mooy nu mu man di wëlbati man damaa jiitewul kenn man abdallah jiitaw ma kenn lu ne def nañ ko ko am nañu ko doon jox alal ngir mu fexe jiit jiite am nag ñoo xam noonu dañoo ñëw ne ko di nga génn sa kër gi jiite jullit ñi wala ñu ray la àgg na ñoom moom ba foofu ndax anta ibnu amirul mu'minin yow yaay doomi amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab anta saxaabi rasul di saxaabaa yonente maa lay saab saab kan moo la gën a yey ci mbiri génnal sa kër nga nekk xalifa wala ñu rey la mu wax leen li ma wax sànk tout le temps loolu la leen deen répété même bu dee ñoo xam ne dañuy dóoru tuub ñoo ñëw d'accorduñu ak lu ñu tuuti tuuti man abdallah bu ñu d'accordul ñaar man duma nekk xalifa gaa yi wax mu ne leen gis nga gis ngeen déglu leen man duma nekk xalifa ñuy tuur lu toll ni gis nga kuy kuy def xijaama di génn deret ci yaramu nit boo xam ne mooy deret ju yàqu quantité bu toll noonu li muy tuuti tuuti lu toll noonu man duma nangu ñu tuur ko deretu nit ci lu toll noonu ngir man Abdallah ma nekk xalifa a jamais du tout jamais au plus grand jamais waaw subhaanallah hada darsun darsun li kulli man yuhibbu al imaara wa riyaasa loolu de àtte la pour képp loolu leçon la pour képp koo xam ne dafa bëgg jiite nit yi nga xam ne jiite rek lañ gëm mooy ci seen pouvoir seen fauteuil yow pour sa propre personne ñuy décimer ay population ndax ñoom ay dissidents lañ Seydina Abdullah ibn Umar nee na man nanguwuma euh, deret lu mu gën a ndaw buy nekk ci boyot bu ndaw lu toll noonu duma nangu mu tuuru ci jullit ndax lan ngir man Abdallah ma nekk xalifa Allah ah moom Seydina Abdullah ibn Umar noonu mu dëddu woon àddina yooyu yépp noonu la defoon nag noonu la de noonu la luwaayaaloon ak képp koo xam ne moom la yàlla def mu nekk fi ndax lan bëgg rek bennoo bi l'islam di woote te xam ne bennoo boobu ak lu man di metti metti du arranger ñenn ñi wute ak division moo gën a rëy gën a garaaw fopp bennoo li nga euh, yu diis yi ngay supporter ci ci bennoo gi même bu dee arrangé wu la loolu moo gën division moo tax après ay Seydina Muawiya Yazid ñoo ñépp ku ñëw ay ñoom Abdul Malik day bind lettre ne dégg naa ni nit ñi yow lañu d'accord yow lañu fi teg yow lañu d'accord ci say mbir man Abdallah ibn Umar ñu ngi jaayanteeg yow te samay doom ànd nañ ci lii yaa subhaanallah ci ñoo xam ne saxaabu min kibaari saxaaba jamono yooyu ñoo xam ne ay ñoom ñoo xuma ñoom ñoom ay sëti seeni seeni maam ñooy saxaaba ay say sëti saxaaba wala ay ñoo xam ne sax duñu saxaaba duñu seeni maam duñu saxaaba diitu jiite moom garaawul mu ànd ci seen ginnaaw sam'an wa ta'a ne leen topp dégg ak topp mais nag ci dëgg ak loo xam ne diine lu diine nangu voilà te noonu la woyofe woon xam nga ku mel nii mooy woyof na ba pare moo tax imaam alxaraiti dafay nettali ne dafa am benn waay euh, boo xam ne dafa ñëwoon doon saaga seydna abdullah ibn umar zayd ibn aslam moo ko nettali mu ne benn waay dafa ñëw di ko saaga di ko wax wax yu ñaaw Seydina Abdullah ibn Omar daal di noppi rek waa ji daal topp ko mu jóge fam nekk di dem waa ji topp ko rek di ko wax lu ñaaw mu dem ba ci buntu këram bay dugg këram geestu ne ko inni wa axi Aasim laa nasubbu nnaas yaa subhaanallah yaa subhaanallah mu ne mu ne mu ne waa ji waa xam nga lool waa ji day gën a am mooy ku ñuy saaga ngay dem ngay jóge fa nga nekk di dem waa ji day kii bi mooy rek gars yi da ngay xërtal ñamet ni waa damaa ragal <laughs> wala na yu ay kii mu topp ko ba këram buntu këram mu tourné ne waa ji inni man abdallah ibnu omar wa ak sama frère bi asim asim ibnu omar muy doomu Seydina ñoom ñaar ñi doomu Seydina omar lañ radiyallahu anhu mu ne man ak sama frère asim duñu saaga nit ñi loo ma man di saaga it bu bul bul foog ne say saaga yu bari dina tax sama làmmiñ wi ma retourner saaga woowu contre yow déedéet dugg këram bàyyi waaj waaw noonu la waaye fe moo tax yaa subhaanallah yaa subhaanallah abu abul waa abul waazi andane benn taalibeem la woon nee na dama ñëw ne abdullah ibn omar mu ngi ci al maarifa wa taarix boo demee di nga fa fekk nettali bi mu ne dama ñëw ne abdullah ibn omar ne ko laa yazaalu nnaasu bi xeyr ma abqaaka allahu lahu nee na dama ne seydna abdullah ibn omar ne ko nit ñi duñu deñ di nekk ci yiw yàllaa ngi lay bàyyi ci seen biir fa ghadiba mu mer mu ne ko yow eh, mooy ne xam nga yii ñun boo ko waxee ñun dañuy kontaan <laughs> yow doo deñ nit ñi duñ deñ nekk ci yiw fekk yàlla bàyyi yiw wala ci seen biir te nag wax dëgg yàlla waa ji wax na dëgg <laughs> waa ji wax na dëgg waa ji wax na dëgg saxaabi bu toll ni Abdullah ibn Omar waay waay fu mu nekk ñoon duñ dañ nekk ci yiw mais mu mer ne ko yow lan moo la xamal lan wamaa yudrika ala ma yi yow lan moo la xamal man bu ma tëjee sama néeg bu ma tëjee sama buntu sama buntu kër dugg sama kër tëj ko yow est ce que xam nga lan laa nekk ci biir kër gi ba nga naan ma ay ay ay ay ay ay kii euh, yow nit ñi duñ dañ nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci yiw fekk yàlla da bàyyiwul a seen seen biir ku ragaloon la xam nga sànk wax naa la ne malgré li ñuy bari ñi ëpp ñi ëpp luy nettali moom ci boppam ku lool la di wax xadiis noonu tamit la meloon ci wàllu boo ko laajee ci diine nii comme ni imaam ibnul mubaarak wax ci téere boobu az-zuhd mu ne seydna abdullah ibnu omar dañ koo laaj ay question mu ne xaw ma xaw ma mooy daa fekk ne xamul pas xaw ma rek ngir kii déedéet mooy xamul mu ne xaw ma mu ne waa ji yéen da ngeen a bëgg ñu jël suñu ginnaaw yi def ko ay pont pour ci jahannama yéen bu ngeen ñëwee di jaar ci suñu pon yi fu ngeen dem rek taquluuna aftaana bi hadha ibn umar ma wax leen fii ba wax leen juum ngeen xëy fu ngeen dem naan li def lu le li ci li loolu kan moo leen wax li ngeen ibnu Umar ñu ko wax bu ko defee man ma nekk pont pour yóbbu leen jahannama mukk dama ko def de laa adri waaw moo tax imaam te nag ku bari woon xam-xam la waaye nag bariwul woon lu doon ubbee aka bari woon yu mel nii nga koy laaj mu ne xawmul fekk xamul fekk xamul bu doon wax nag comme saxaaba yépp ak boroom xam-xam yi mooy yàlla nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nee boo ko laajee xadiis la lay indil bu lay tontu moo tax euh, waaj ñëw naan ko ndax dañuy fóon kaaba gi ci aj gi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di aj na daldi wër kaaba gi di fóon fóon xajarul aswad foog naa da ko tegal seydna abu bakar def na ko seydna omar tegal ko saxaaba yooyu xalifa yi euh, waa ji répété waat ndax dañuy fóon xajarul aswad xam nga am na nit ñu mel noonu dangay wax ñu tontu leen mais ñu ñu insisté waat mu répété waat xajja rasulullah sallallahu alayhi wa taafa bil bayt yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dinay eh, aj wër kër kaaba gi daal di foo nuyu xajarul aswad waa ji ne ko waaw xanaa gisoo waa waa ji da koo laaj <laughs> waa ji da laaj ñii la deme waa ji da laaj mu wax ko lool waaj naan ko mais gisoo buñ ma buñ leen dafa bari ay nit mu waxaat ko lool mu waaj sa lu ko wax mu ne ko xanaa gisoo indiwaat beneen hypothèse mu ne ko hé sa yii nii bàyyi ma sa kii sa yii nii laa wax ay ay ay law jëlal ma law nga teg ko ca biddiw ma ca kaw laa wax te nga dégg li ma wax xajja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonente mi alei salatu salaam daal dinay aj wër kaaba gi daal di fóon nuyu xajarul aswad nga te te sa law yi nga jëlal ma ko teg ko ci kaw kamba ca kaw nag ma ko fa tegal te dégg li ma la wax mooy ne du dépasser foofu te loolu mooy xam-xam na <laughs> loolu mooy xam-xam moo tax sëy naa imaam Maalik doon wax naan imaamu nit ñi mooy waa Medina indana danoon imaam an-naas indana ba'da Umar Zayd Thabit da doon wax ne ginnaaw Seydina Umar de fii ci Medina ki nekkoon imaam ci wàllu xam-xam takk xam-xam di ko jëfe di ko jàngale ci ñun fii ci waa Medina mooy Seydina Umar ibn al-Khattab ginnaaw Seydina Umar moo doon Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa arda ndaw transition bu rafet yaa subhaanallah yaa subhaanallah waxu imaam Maalik bi na ah. te eh, xam nga xam nga li ci garaaw mooy li tax ma ndaw intervalle bu rafet imaam Ibn Hisham ñin ne yonent bi alei satu dalee na delloo keroog Uhud dañu war def seen tarjama ginnaaw Seydina Abdullah ibn Umar Zayd ibn Thabit moo ci tegu Allah Seydina Imaam Maalik kon boroom ngir mu ne ki nekkoon ki nga ki nga xam ne moo ne woon njiitu nit ñi fii ci Medina moo doon Seydina Omar ginnaaw Seydina Omar moo doon Thabit mu ne wa kaana imaam an-naas 'indanaa ba'da Zayd Thabit ibn Omar mu ne ginnaaw ki ne woon imaam njiitu nit ñi fii ci xam-xam ak sell teeg ginnaaw Zayd ibn Thabit ak Seydina Omar moo doon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma anil jami' ah na tamit li mu doon doxale mooy bu ma soona ñëw nii di julli si gée kii bi raw ko mooy euh, mbooloo mi raw ko day forcer boppam lam doon mooy julli guddi gi mu doon def da ci yokk mooy li des ci guddi gi ahya baqiyata laylati mooy ne li au lieu mu doon julli tuuti mais lépp lay julli te loolu <laughs> remède bu baax la ngir nag dootoo rateeti voilà moom noonu la doon def moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa tamit la tabe woon euh, moo tax dafa am moo dafa bari woon ay jaam yu mamoon mu am benn jaam boo xam da ko am yónni ko Irak jox ko alal ju bari ngir mu dem liggéeyal ko foofu Irak Kuufa jaam bi dem am benn waay bu ko romb ci marché bi ne ko yow looy yow yaa ngi nekk fii di sonal sa bopp te sa sang bi Abdullah ibn Umar mu ngi libéré jaamam yi ci gauche ak droite waa ji dem euh, wax ko Abdullah ibn Umar ne ko damaa bëgg nga bind may ma nga libéré ma defal ma benn këyit ngir wane ne libéré nga mu ne ko yow bind ko jaam bi bind ko mu ne ko libéré naa la izhab fa anta mu ne ko fekk jaam bi moom ay njabootam yépp la la moomoon la jëndoon mu ne ko nag damaa bëgg nga rafetal ci man libéré sama sama doom mu ne ko jëlaale ko ànd na ci mu ne xaw ma sama yaay wala sama baay mu ne ko jël leen yéen ñépp ngeen dem seen yoon libre ngeen waaw dañu ñëw propose ko ci Naafi' Naafi' mu siiw moom sëriñu imaam Maalik boobu bim bim nee jaamam ñëw nañ proposer ko ci alal joo xam ni mu toll kenn xamul lu da da alal ju bari mu ne déedéet mu libéré Naafi' ne moom du ko jaay daal di koy libéré ci noonu moom Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu taala anhu wa abi ku bari woon na nag lu mu doon ajee ka daanaka aj gu ne da doon aj li umra euh, fitne yi amoon ginnaaw ci saxaaba yi yooyu yooyu yépp da ko bawoon mooy ne gis nañ ni kaay ñu fal la mu bañ lu ñu mu bañ te ñépp nag la doon nuyu xoolul woon ay ñii waa diw ñii non buñ ko masoon wax mu ne ida qultum hayya ala salaa man qaala hayya ala salaa ajabnaa wa man qaala hayya ala qitaali nnaas falaa képp ku ma dégg mu ne hayya ala salaa ñëw leen ci julli ji ah dinañ ko wuyu de dinañu ko wuyu dinañ ñëw julli dinañ ñëw julli waaye nag képp koo xam ne danañu danañu ñëw leen ñu rey nit ñi dem xeexi rey ay jullit ñun nag ñu ko topp ci loolu moo tax waaja ñëwoon di ko wax yooyu mu ne ko ñun dañ doon xeex hatta la takuna fitna te fitna moo doonu kéefër jamono daa ñëwoon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nga amoon foo foo jaamoo yàlla sans problème lu jafe la woon suñu boroom digaloon ñu ñu xeex ba loolu deñ ñun nag xeex nañ ba loolu deñ man nag new ma fi di xeex di rey ay jullit déedéet duma ko def de waaw moom seydna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala wa ardaahuma ah moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala kon wax naa leen da doon aji lu bari di umra lu bari bu ne woon nag ci gi bu ne woon ci aji dara du préoccupé wu ci leneen lu dul ci aji ak jaamu yàlla foofu moo tax kii da ne Euh, euh, euh, surtout Urwa Urwa dane ibn Zubayr radiyallahu anhu ma dama dajeek fële Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Makka ci aj gi nee na ma ne ma ne ma ma ma ma dajeek moom foofu ma ne ko may labat doomam ci moom ne ko de dama bëggoon nga may ma sa doom diw nee na faalewu ma sax ah boo ma bàyyi nee bi ak ji pare mu njëkk ma daal di dem Medina daal di ñibbi bi mu demee ñibbi a ah, nee na man ma daal di dem ñëw Medina fekk dugg ci jumaa yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ko fay fekk daldi ko fay fekk eh, daldi di koy nuyu ñëw ba jegeef ko fi mu nekk mag nuyu ko jox ko àqam ak yépp mu ne ma kañ nga ñëw nee na ma ne ko xaw ma damay dóori ñëw bu ma juumul loolu la wax mu ne ko keroog de yaa ngi may ci aj gi yaa ngi may tuddul sama doom jooju ne danga koo bëggoon a takk mu ne ko waaw mu ne ko foofu buñ fa newee moom yooyu du préoccupé wu ci yooyu waaye bu dee ne bu dee ne li nga jàppoon ya mu yaa ngi ko jàpp ba léegi ma may la mu ne ko waaw mu ne ko demal nga woowal ma sama ñaari doom mu woo ñaari doomam moom mu daal di koy may doomam jooju moom Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab anhu wa ardaa moom nag seydna abdullah ibn omar pour tëj euh, ci jaamu yàlla la dëkkoon jàngale njàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tey dox jàmm te koo xam ne doomu seydna abdullah seydna omar ibn al ñépp naan la kaay jiite nga bañ noonu la nee woon ba ni nga xam ne ci lay génne àddina ci jamonoy Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafi ndax Hajjaaj gouverneur la woon moom nekkuloon sax kii wi euh, euh, euh, ki nga xam ne mooy di moo moo moo moo moo moo jiite woon mooy xalifa bi dafa digal nit ñi ndax jamono fitna yi mu digal nit ñi euh, bon ko li mu rey ci saxaaba nag ñu baree baree bari la moom Hajjaaj ibnu Yuusuf mi digal soldaawam yi ñuy yor jaasi ci kaaba géeg foofu ñuy armé ndax seen sécurité ndax jamono yooyu te wóoruloo mu ne léegi ba pare benn jour mu jóg di xutba comme que gisoon nañ Abdallah ibn Zubayr ñoom ñoo biñ ko rayee nag la fa Hajjaj ne gisoon nañ tarjamaam ak yooyu ak ni mu demee woon waxoon nañ la ba Abdallah ibn Omar mii gisoon ko benn bés ne ko ne ko Abdallah ibn Zubayr bàyyil yëf bàyyil lii ak ñoom bul xëccoo ci yii ba bés biñ ko rayee daal di wékk bokk bi foofu daal di koy wékk foofu biti màkk ñoom ñi ñoo ko defoon ñoom xajaaj li <laughs> mu ray ci saxaaba te xajaaj euh, mu ne mu romb ko foofu néewam gaa yi daal koy def daaj foofu ci biti màkka pour wan nit ñi ku fi deful attention ni ñu def kii lañ lay def mu naan waxoon naa la ne lii jaru ko woon moom Abdullah ibn Umar romb ko noonu léegi nag ñoom biñ ko rayee dañ ñoom Hajjaj Hajjaj jóg di xutba foofu euh, naan Abdallah ibn Umar na na ki Abdallah ibn Zubayr baddala kalaam Allah dafa changer alxuraan bi daf ko changer def ko ni mu ko neex abdallah ibnu umar daal di koy dégg ne ko kadabta yi nga wax du dëgg abdallah ibnu zubayr moom manula changer alxuraan bi ak yow même yow yaag moom yépp buñ leen dajaloo woon manu ngeen a changer alxuraan bi nan nga mën a waxee ne moom dafa changer alxuraan xajaaj mer ne waaye paa bii lu muy wax nii paa yi nga xam ne màgget la la lay wax nii ndax dafa mage woon abdallah ibn kii ne ko abdallah ibn omar ne ko ma boo delloo ci li nga waxoon ma delluwaat ci li ma wax abdallah boo delloo ne abdallah ibn zubayr dafa changé alxuraan bi mane la waxoo dëgg lam yakun ibn zubayr yastati'u an yubaddila kalaam allah wala ant abdallah ibn zubayr du moom moo mënoon a alxuraan bi bu caagante ne yow xajjaaj boo waxee li nga waxoon loo ne da ko changé ma waxaatu li ma la waxoon léegi arme yooyu mu doon mu armé woon gars yi ngir ñuy nekk foofu ndax pour assurer tamit sécurité bi te ñoom mooy pour ñoom seen sécurité ñoom ñooñu nga xam ni mooy jamono yooyu moom yu yéeme la woon da ngay nekk saxaaba mais gars toog di bu waxtu yu weesu te ku jóg julli ñu dog sa bopp léegi ñoom xajjaaj armé gaa yi ba ci bi muy ci bousculade yooyu mooy kii nu mu tudd bopp ñuy wër kaaba gi foofook yooyu ci la ko benn ci ñooñu mooy ñooy arme bu doon tey dañ naan soldat yi ci la kenn xeejam daal di jam ki nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Umar am na sax riwaaye yu ne këne xajjaaj euh, ci boppam xajjaaj ci boppam euh, bi nga xamante ne nii te loolu imaam al Buxaari yi daal dina koy solo non imaam euh, kii euh, riwaaye boobu riwaaye boobu ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñooy ñu wér lañu imaam al Buxaari yi solo na partie bu boo xam ne ci xalis bi ñuy wax pour wax la nga gis ni mu génne àddina ah, dane riwaaya bi dane ahmad ibn yaqub al-mas'udi moo ko solo mu ne xaddatanaa isxaaq ibn sa'id ibn amr ibn amr al-umawi an abi an ibn umar te loolu rijaaluhu ay góoram ñu wér lañu ñu nekk ci càllale mu ne xajaaj dafa taxaw qaama ilal xajjaaj annahu qaama ilal xajjaaj wa huwa yaxtub Seydina Abdullah ibn Umar dafa jóg fekk alxajjaaj ibn Yuusuf nekkoon gouverneur Abdul Malik ibn Marwan foofu di di xutba Abdullah ibn Umar jóg ne ko yaa aduwallah ustuxilla xaramullah wa xurriba baytullah kii ne Hajjaj di xutba mooy te xutba yu gudd ya doon def yoo xam ni kenn du ñemee bouger Abdullah ibn Umar daal di jóg ne ne ko yow noonu bi yàlla bi ustahilla hurumallah yow feet mooy ne ah, fii nii dëkk bu sacré bii nga xam ne mooy baladullahi al haram mooy ne lu sacré loolu daal di ngeen koy profaner wa xurriba baytullah xoolal ni ñu yàqe fii rek néegu bi yàlla bi ni mu ni mu gàcce fekk booy bon mooy yàq nañ foofu yëpp teg ci fépp ñu def fa ay nit ñoo xam ne ñoo arme te foofu xaraman aminan la woon la suñu woroom wax ba tere yonent bi alei satu salaam tere ku fa xeex mais ñoom ñu xeex fa rey fa ay saxaaba yu bare yooyu mu wax loolu xajjaaj xajjaaj nag mer ne ko yaa cheykhan ne ko ne ko yow cheikh bi nga xam ne dangaa màgget looy wax nii bi nga xam ne nit ñi dem nañu xajjaaj daal di digal benn ci gaayam yi mooy ci soldaaram yi gaay yi ko jege mu jël benn xeej boo xam ne dañ ko dañ koo dañ koo posone mooy cat bi lañuy posone yooyu moom gaay yi ñu xamoon la buñ la ko dóoree moom mooy kañ kay ngay faatu lañuy wax comme jaasi dañ dóoroon baayam di Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina Ali ibn Abi yooyu yëpp mooy ñoo ñëpp dañoo pos ci poson lañ dugal jaasi yi ngir bu dalee moom mooy question de temps laa ci minute ak yooyu mu daal di digal kenn ci ñooñu mu def loolu def posone catu jaa xeej bi de fexe ba ci bousculade ba bousculade ba nit ñu bari mu fexe ko jàmm ki nga xam ne dóor ko ci tànku Abdullah ibn Omar ba bu ko defee dañuy foog ne kii tayu ko nit ñee bari Abdullah ibn Omar jaare fa feebar nee na bi mu feebaree léegi nag Hajjaaj di faire semblant quoi waa daxala alayhi al-Hajjaaj aidan ñëw di ko seet si comme si bon fa sallama di daal di ñëw nuyoo ko mais faalewu ko mu wax wax Seydina Abdullah ibn Umar dafa gëmm da gis Hajjaaj di ñëw mu gëmm ah, mu ñëw di ko nuyoog yooyu am na ci beneen riwaaya da ne ko lan lan moo la dal lan kan moo la def lii ba lii dal la nii xam na ne da ciy génn àddina day génn àddina ndax posol la mu ne ko ki nga xam ne moom moo digal nit ñi jël ay xeej ak arme di ko dugal ci néegub yàlla bi kooku noonu mooy ki nga xamante ne moo ma rey imaam al Buxaari raxmatullah alayhi moom lim ci solo côté mooy ci al iidayni baabu maa yakrahu min xamli silaaxi fil iidi wal xaram buntu ci wàllu buy jëm ci feet yi tabaskeeg korite mu ne bunt boo xam ne dañuy sib yor arme ci fi nga xam ne mooy jamonoy feet ak ci xaramul makki foofu ci Kaaba geeg yooyu ak almadani nga fay yor arme mu ne ci riwaaye boobu mu ne anna na Umar qadima xajjan dafa dem Makka dem aji al Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi daldi ñëw di ko seet si fekk moom mooy benn rumx muy laas moo ko jam mooy loo mooy liñ la wax sànk ba mu feebar moom Seydina Abdullah ibn Umar ndax poso ci ne woon si Hajjaj ñëw di ko seet ne ko man asaabaka ne ko kan moo la kan moo la jam nii ba nga mel nii mu ne ko nii man amartumoo bi hamli silaah fi makaanin laa yaxillu fii hamlu ci riwaaye bii te mooy bi dina dëgër wuyu na ko Hajjaaj dafa ñëw mu ne ko ne ko kan moo la de kan moo la gaañ ba nga tëdd nii feebar mu ne ko ki ma gaañ ba ma tëdd nii feebar mooy ki nga xam ne yow yéeyaa ko digal mu daldi yor arme yor ay arme ci bërëb boo xamante ni daganul ñu fay yor arme muy alxaramul makki bi ci noonu moom ci la génne àddina moom seydina abdullah ibnu umar ibn alxataab radiyallahu taala anhu wa ardaa am na nag ñu ne l'an la génn àddina am ñu ne l'an euh, loolu wuute la ci boroom xam-xam yi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam az-Zahabi mu ne li gën a feeñ mooy ne ci fin wu l'an jàpp di dugg ci l'an 74 ndax dafa aji woon ci foofu la génn àddina te bi muy génn àddina mu ngi am 80 ans ak lu teg am ñu ne 87 ans la amoon loolu la imaam Malik wax am ñu ne waaye mais loolu loolu noonu 84 mais loolu yomb naa. calculer mooy xam nañ année bi mu juddu muy deux ans après gàddaay bi loolu nag euh, après euh, révélation bi kon mu génn àddina la soixante-treize jàpp soixante-quatorze fin bi ndax mooy aj par période aj te mooy weeru mujj wi fa la génn àddina moom na Abdullah ibn Omar bi mu génnee àddina nag Makka la génn àddina ñu denc ko foofule Makka am nañu ne ci almeeru muhaajiruun yi fa lañ ko denc àddina moom seydna abdullah ibn umar kon radiyallahu taala anhu wa an wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma kon imaam ibn hisham raxmatullahi alayhi mu ne ginnaaw bim ñu ne waradda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Usaamata ibn Zayd wa Abdallahi ibn Umar ibn al-Xattaab ginnaaw bim ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog Uhud mu daldi delloo Seydina Usaama di doomi Zayd ak Abdallah di doomi Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anil jamii mu ne wa Zayd ibn Thaabit ak Seydina Zayd ibn Thaabit anak ahadu bani Maalik ibn Najjaar nekk mbokk ci waa bani Maalik ibn Najjaar léegi anakan mooy Seydina Zayd ibn Thaabit radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom lañuy gis ci jotaay bii di ñëw inshaa Allahu taala